أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaaris muy ilmul miiraas di alfaraid di lu jëm ci l'héritage di ndonoo ci lislaam ñu ngi woon ci partie xisaab bi muy li nga xam ne moo jëm ci wàllu calcul yi te alfaradi walla kiy toppatoo li aajowoo ko ah, ñun nag ah, agsi woon nañu ci jeexaloon nañ benn partie bi ci xisaab bi di at-tafsil comme ni ko al-allaamatu al-baqariyu raxmatullahi alayhi waxe woon ne xamal ne an al-faradiya ba'da ma'rifati al-fatwa yaftaqiru ila thalathati a'maalin min al al-xisaabiya ne mooy toppatoo mburu miraas ginnaaw bi mu xamee li jëm ci wàllu masala yi jëm ci loolee dafay aajo woo nag li nga xamante ne nii mooy xam ñetti mbir yoo xam ne ci wàllu calcul la jëm ah loolu nag muy at tafsil bi ci njëkkoon muy at-ta'sil muy li nga xam ne mooy chercher ngir trouver li nga xamante ne mooy aslul mas'ala nga xam ne moom lañuy séddale ñi nga xamante ne ñooy doon part yi ngeen di séddale as bi nga xam ne pare nañ loolu gisoon nañu al masalatul ximaariya loolu lépp mu bokkaale ci biir ak al masalatul di al masalatul waaye di gën a ci al musharraka al masalatul mushtaraka wala al musharraka wala al musharrika wala al ci jataay bi weesu nag ñu commencé woon deuxième partie bi mu wax ci ñetti façon liggéey yooyu ginnaaw at tasil muy at tasxiix muy le fait réparer damm damm yi nga xam ne day am ci wàll yi nga xam ne moom lañu war a séddale groupe bu nekk muy virgule yoo yële nan lañ leen di réparer nan lañ leen di jabroo muy at tasxiix muy tasxiixul inkisaar yéwénal réparer li nga xam ne mooy damm damm yi nga xam ne ñoo am ci virgule yi am ci paar yi ñuy séddale nit ñi wax cër euh, euh, yi nga xam ne moom lañuy séddale ña ko moom waxoon nañu ci jotaay bi weesu lañ ko tàmbale woon gisoon nañ ci benn genre introduction ba duggoon sax ci biir waxoon nañ ne ñaari façon moo ci mën a nekk soit damm boobu di virgule boobu dal di nekk ci benn group kese te groupe benn wa wax nañ la comme arek joxoon nañ lay exemple comme buñ ne azawju jëkkër ji lii lay doon yaay ji lii lay donn baay ji lii lay donn waaye al am comme l'oncle paternel lii lay donn muy baay tëx ku ci nekk ci lim nii moom groupe la waaw léegi nag waxoon nañ ne pour inkisaar am il faut ñooñu nekk lu bari ñu ñu ñu bari parce que bu dee yaay ji kenn kese la la muy jël tóol paaram tóol grawut moo koy fab mu ñàkk tuul moo ci yem mu tuul ak mu ñàkkatuwul benn la yaay ji war a donn juróomi wàll juróomi wàllam yooyu garaawut mu nekkoon juróom ak mu nekk ñaar ak mu nekk fukk ci yem waaw soxna si di donn loo xam ne moom benn wàll la garaawut moo koy moom waaye waxoon nañ pour inkisaar am mooy il faut ñu nekk mbooloo groupe boo bële moo tax boo seetloo ay inkisaar yi du dal jëkkër waaw groupe jëkkër du ci am parce que ñaari jëkkër amuñu ñaari jëkkër du ñu doon nandoo benn femme <laughs> bigamie lañuy wax <laughs> yaakaar naa ko <laughs> mooy déedéet du am benn femme boo xam ne moom amul femme buy exister boo xam ne ñaari jëkkër la am ndaw soo xam ne ñaari jëkkër la am mu faatu léegi ku nekk war a donn déedéet moom groupam kenn kese lay doon bàyyi tamit groupam manu la nekk deux manoo ne ah, bàyyi a ngi fi bàyyi tëx a fi non non bàyyi day suul bàyyi tëx da koy xaj bu xirmaan bu fi bàyyi newee bàyyi tëx du am al amm du am moo xam amm li ab wala amm shaqiq muy am germain du am muy ki bokk ak bàyyi ki dem ndey ak bàyyi kooku du am bu dee bàyyi mu ngi fi waaw waaye it mënoo ko booleeg maam moom bàyyi ndax moom it day xaj bu xaj bu xirmaan ki nga xam ne mooy maam di baayam moo tax foofu mënuloo am group moo tax yii nii fi muy dugg mooy yi possibilité am am am groupe par exemple ñaari oncle paternel amul kenn koo ci jiital shaqiqatayni ah ammaani shaqiqataani ñoom ñoo fi nekk nekk ba war a doon ñooñu manoon ñëw ne bon kenn ki la ñuy jox bàyyi ki ci des non non non ñooy séddoo seen wàll muy yi la reste ndax ñoom asaba lañ léegi buñ koy séddoo muy cinq par exemple cinq wàll ala foofu inkisaar dina am ndax boo ko diviser cinq boo ko diviser ak deux foo jaar mu jox la virgule virgule cinq mooy dam mu day am mooy boo jëlee cinq juróom xaaj ko séddale ko ñaari nit foo jaar dina am koo xam ne ñaar ak lu tóol lay am ku ci nekk ñaar ak lu tóol lu tóol lool nag bu duggee rek lool mooy al inkisaar day yàq miraas mi dañ koo war a defar ba du tóol loolu group yooyu nag waxoon na ñaari façon moo am ci inkisaar soit mu toucher benn group kese mooy an yakuna al inkisaaru ala fariqin waaw mooy inkisaar bi am ci benn group kese loolu benn la waaye am na beneen boo xam ne mooy an yakuna al inkisaaru ala akthara min fariq waaw mooy inkisaar bi am ci lu ëpp benn groupe waaw mooy mu am par exemple bu doon dañu am groupe bu yaay comme monsieur A faatu bàyyi fi yaay mais yaay jooj am na wujju ñuy minimum deux muy kon monsieur A ñaari soxna la fi bàyyi maanaam yaay mu bàyyi fi soxna laa bëgg a wax mu bàyyi fi jabar mais ñaari jabar la fi bàyyi léegi ak ñaari oncle paternel bu boobaa yaay yi dañuy jël ñii ñoo ko war a doon ba amul doom yaay yi dañuy jël li ñuy jël ah muy li nga xamante ne mooy un quart ndax li saar bi wax suuratu nisaa bi aaya douze bi bu dee ne fa in lam yakun lakum walad falahunna rubu'u mimma taraktum bu dee ne amu ngeen doom seen soxna yi ñooy moom un quart ci la ngeen fa bàyyi kon dañuy jox femme yi un quart muy ñaar ñoo ñële mais un boobu boo ko naree séddale ñaari nit day am damm mooy day am virgule waaye imagine amaani shaqiqataani ñoom ñooy asaba yi xam nga kat mooy nekk boppu masala bi ndax lan ida kaana hunaka wala ida kaana fardun waaxid fa aslu almasalati maqaamu hada alfard <laughs> bu dee benn ku buur yàlla jox fard kenn képp la fa ah aslul masala bi day nekk moom taxawaayu koo kële saaxibu fard boo bële saaxibatu fard boo bële saaxibatu saaxibataa fard mooy ñaari ñaari soxna ñaari jabar yi te ñoom jël nañ un quart leen jox kon quatre nekk suñu bopp masala quatre boobu comme que famille ñaari soxna yi jël nañ benn ñaataat yi des quatre mooy un trois trois boobu nga nar ko séddale ñan ñaari baay tëx ñaari oncle paternel ñaari baay yu ndaw ñooñu boo leen ko séddalee trois divisé par deux trois boo ko boo jëlee ñett ah ko ñaari nit foo jaar kenn ki kii ku nekk day am benn ba pare ñu xar benn bi ci des ku nekk jël benn wàllul xar boobu nag moo ci warul am waaw bu xar amee rek benn xar benn euh, aw ŋàll rek du baax ŋàll woowu nag lañ warul bàyyi mu jàll ŋàll du am waaw ku nekk jëlu ŋàll wenn wàll déedéet kon mooy gis nga mais gis na dina am yoo xam ne ay ñett ci ñetti groupe waaw nga gis ñetti groupe yu successif wala quatre yoo xam ne ñoom ñépp ñoom ñépp day am ab damb da cay am loolu lépp nag nga war ko réparer ki nga xam ne mooy alhamdulilah farad yi bi nekk bi manzilati at-tabib léegi euh, loolu lañ gisoon ci gàttal ci jotaay bi weesu waxoon nañ lool waaye duggoon nañu ci <laughs> euh, exemple bi joxewoon joxe woon mooy zawjaat lañ joxoon trois zawjaat la fi monsieur a bàyyi mooy trois épouses ñetti soxna la fi bàyyi ak benn doom boobu mooy exemple bi njëkkoon a joxe joxewaatoon nañ beneen exemple muy euh, benn soxna ak ñaari doom waaye dañ ne woon comme que ñaar yi dañ leen lijjanti ñoom ngir xool am na tamit lu am solo lu ñu wax ngir xool bàyyi bala ma daaneel foofu ngir xool naka la ñuy réparer ndax gis nañ ñetti soxna exemple bu ci kaw ñetti jabar yi boo leen séddalee un bi day am damm nan lañ koy réparer quant doom ji foofu trois soxna la ak benn doom doom ji garaawul setam moom moo koy moom deuxième exemple bi benn soxna la fi bàyyi zawjatun une épouse moom un huit bi un huitième bi un boobu muy jël garaawul moom moo koy moom kenn du ko du ko séddoo kenn mais waaye mu bàyyi fi ñaari doom ibna ibnay ni waaye nag fii nag la problème bi nekk parce que ibnayni yi boo leen séddalee set yi des ginnaaw bi nga ci génnee benn seen yaayam ñoom seen yaay loolu set moo ciy des te set boo ko séddalee ñaari nit mooy boo ko diviser par deux foo mu am aw ŋàll mu am ab damm am am xar am li nga xam ne mooy virgule tam boobaa du baax ñaar yi la ñuy waxoon ne dañ ko lijjanti d'abord waaye am na toog loo xam ne it euh, waxoon naa la ko ci mooy commencé woon nañ ko xam nga bi ci kaw ba ma ne la fii tasxiixul inkisaar la résolution de l'inkisaar hein affectant waaw la résolution de l'inkisaar affectant euh, euh, euh un groupe donné hein la résolution de l'inkisaar hein affectant un groupe donné bu boobaa nan lay deme mooy ngir ñu xallu mbir moomu waxoon nañ inkisaar même même moo xam benn group wala trois groupes wala ñetti groupe tout le temps lii jàpp ko fi ngay teg sa bët mooy entre adad ru'us adad ru'us mooy nombre ñi war a doom mooy group boobu ñaata lañu ñu ne ñett lañ wala ñeent lañ wala juróom lañu wala juróom benn lañ wala juróom ñett jëm kaw wala lu mu mel di doon mooy foofu ngay xool mooy minimum moom foog ñu nekk deux jëm kaw benn manu la nekk wax nañ la bu dee benn inkisaar bu am nekkuñu ci l'inkisaar parce que moom day jël lam moo xam nombre ba ba ay paaram wàll yam yam war a jël paire la mooy dafa tóol wala dafa ñàkk tóol garaawul moom moo koy moom kon il faut mu mat deux mooy dangay xool li ñuy li ñuy soxla fii mooy entre adadu ruus loolu mooy mooy le nombre de têtes le nombre de têtes hein yi nga xam ne auquel euh, appartient les parts à distribuer mooy ñooñu ngay xool ñaata lañu boo xamee ñaata lañ nga nga gis ñaata lañ nga teg waaw après nga xool ñoom as-siyam mooy paar yi ñu leen war a séddale mooy ñun ñaar yooyu inkisaar ko ñaar yooyu ngay xool xam nga euh, ba ñuy gis euh, yi ñu doon gis ci tasfixul masala voilà ak ay awlu yooyu nan laay trouver par exemple aslul masala nan laa koy trouver boobu lan lañ doon xool fraction bi ci suuf lañ doon xool un huitième un demi deux beeg bi huit beeg deux bi lañ doon xool fii nag mooy fii nekkuñu ci ay fraction mooy nekkuñu ci lu mel noonu li ñu nekk mooy dañ naan kii trois soxna trois jabar ñoom lañu war a séddale benn paar kon lan ngay xool entre trois bi ak benn bi ngay xool ñun loolu lañuy teg suñuy bët saa boo ñëwee ci masalul masalatul inkisaar loolu lañuy xool fa inkisaar ba am mooy fa damm damm ba am fa virgule ba di am boo leen ko séddalee group boobu ngay xool ak lañ leen di séddale ana lien lañ am waxoon nañ la dàmbale lii nga téye ko muy lu am solo mooy ñu évacuer li nga xam ne moo doon ak tamaasul parce que tamaasul manula am parce que bu tamaasul mooy les mêmes nombres le même chiffre les mêmes chiffres bu dee dañoo am ñetti soxna di séddoo ñetti paar loolu nekkuñ ci inkisaar ndax kenn ku nekk day jël benn waaw kon loolu moo taxoon ñu évacuer tamaasul suñu ñeenti affaire yooyu ñu gisoon tamaasul tadaaxul taba tawaafuq tabaayun loolu soxlawuñ en tout cas éliminer ci wàllu wii tasxiixul inkisaar tamaasul évacuer nañ ko moom soxlawuñ ko fii duñu ko fi tudd en tout cas ci mooy ci stade bii ñu nekk mais dinañ ko soxla après dinañu ko soxla léegi léegi léegi léegi mais entre booy xool adadul ruus laa la wax nombre nombre nombre ñiy sédd ñi ñiy séddu mooy ñiy séddale mbir mi ak li ñuy séddale muy paar yi bu dee ñaar yooyu ngay xool ngir réparer inkisaar bi soxlawuñ fi tamasu mooy du fi intervenir que fii du domaine am ce n'est en dehors de son champ d'action tamaasul moom ma ne la loolu benn affaire la mais waxoon nañ tamit ci wàllu tadaaxul mooy bi ci tegu euh, bu dee ne paar yi tadaaxul moo bu ma amee ñaari chiffre comme fi nañ reste fi nekk entre groupe bi ñi ñu ñiy séddu ñi ñu war a ñi war a les ak lañu leen di séddu ñu xool chiffre yooyu tadaaxul mooy bu dee ne ñaari chiffre ñaari chiffre yu ma mën di am dina mën a sé benn bi dina mën a séddalikoo ci beneen bi sans mu am virgule loolu mooy tadaaxul mooy bu ma amee huit ak deux bu ma nee euh, ñoom ñoom de deux soxna lañu ah damay joxe exemple nii rek ah di séddoo wala non nañ bàyyi lool bala nit di mooy deux am maternel lañ wala pater paternel boobu mooy ñi ñaari bàyyi teex lañ di séddoo wit parts mooy bu boobaa huit beeg deux bi mooy mën nañoo séddale ko mooy bu ma jëlee huit diviser ko par deux dina ma jox résultat boo xam ne du am virgule mooy quatre deux fois quatre fois deux huit ah loolu mooy tadaaxul waxoon nañ la tamit bu dee ne li ñuy séddale li ñuy séddale moo gën néew paire la waaye moo gën a néew ñi ñu koy séddale loolu it manu nekk waaw loolu du mën a nekk lu tax mooy ñaari biskit boo ko naree séddalee juróom benn njàccaar moom nu muy demee ñaari biskit nga koy séddale juróom ñaari nit juróom benn nit boog du baax mooy de toute façon dina am virgule waaw waaw euh, kon te bu am na leneen lu la waxoon tamit moo doon deuxième remarque ba li ñuy séddale hmm? li séddale paar yi dañoo tóol non dañoo ñàkk tóol mooy dañoo peer ba pare ëpp ñi ñu koy séddale te ña ñuy koy séddale peer loolu tamaa loolu loolu inkisaar amu fa parce que loolu tadaaxul mooy mooy duñu mooy damm ci am comme six biscuits yi ñu joxe woon exemple boo jëlee six biscuits séddale ko ñaari nit mais ku nekk day am ñett est-ce que inkisaar am na virgule am na amut mooy kon nekkuñu dans le domaine de l'inkisaar waaw on n'est pas dans le domaine de l'inkisaar mu looloo taxoon lii lépp a taxoon ñu ne la évacuer euh, euh, tadaaxul xam nga mooy mooy liñ waxoon liñ njëkk a wax laata ñuy wax liñ mujjee wax mooy boo jëlee ñaari mbiskit di ko séddale juróom benn njàccaar mooy ne bu boobaa xam nga ne boo xoolee chiffres yi tadaaxul am na waaye nag déedéet mais sauf ko lu tax amul parce que mooy tadaaxul am na mooy ndax boo jëlee chiffre bu mag bi gisi diviser ko ak deux dina la jox trois mais dañ ne la woon lu tax man da nekk parce que mbiskit yi ñoom la ñuy ñaari mbiskit yi lañuy ñuy séddale juróom benn njàccaar yi waaye du juróom benn njàccaar yi lañuy ñuy mbiskit yi waaw ba mu nag tadaaxul am na de mais dañuy jàppe façon tadaaxul bii suuratan hmm, min at-tawaafuq waaw dañ koy jàppe benn façon ci wa ci ci ci tawaafuq waaw tawaafuk mooy biñ la joxee huit bi nga war a séddale huit mbiskit nga war koo séddale juróom benn personne ah huit ak six tadaaxul amul parce que boo jëlee huit diviser ko par six dalay jox ay un virgule day am ay ay ay ay ay virgule te pourtant nombre bu nekk pair la waaye nag am nañ luñ bokk waaw parce que huit bi bu ma ko jëlee diviser ko par deux daf may jox kat ma jël 6 bi diviser ko par 2 mu jox ma 3 kon ma ne tawaafaqa ala nisf ala nisf ñoom dañoo dëppoo ci moitié loolu mooy ak tawaafuq waaw léegi nag ba ca mujjoon moo doon tabaayun mooy de toute façon chiffre yi dafa wute trois personnes la ñuy séddale deux deux parts loolu moom deux ak trois dañoo dañoo nekk loo xam ne diamétralement opposé waaw bu boobaa daf may leer ne ñii moom mënuñoo duggante. mooy ñoom tamaasul niroo wuñ deux la ak trois waaye tadaaxul amul parce que trois bi bu ma ko manuma koo séddale ci ñaari ñaar lu dul dina am virgule mooy manuma ko diviser ak deux lu dul dina am virgule te mooy amul leneen tawaafuq amul parce que awma loo xam ne beneen chiffre boo xam ne bu ma ko diviser ak trois bi dina ma jox chiffre boo xam ne du am virgule ma diviser ko ak deux bi mu jox mu chiffre boo am ne du am virgule baaxul loolu amul kon lool lool moom day leer ne lii tabaayun la moom mooy dañoo wute voilà kon moo tax ñu ne la woon règle bi jàpp ko ci wàllu fii ñu nekk muy tasxiixul inkisaar éliminer nañ dañuy éliminer bu ñëwee di set relation ah li nga xam ne li li li li li li li lii lien ah li ñaari eh, arqam yi niroo raqmay ni yi niroo muy ñaari chiffres yi ñaari nombre yi ana lan moo leen boole lan moo boole par exemple six beeg deux bi bu boobaa man daa am loo xam ne moom laay évacuer wala deux beeg six bi bokk damay évacuer li nga xam ne mooy tamaasul du ma ko xool du ma nekk bu ma ñëwee ci inkisaar rek mooy man maa ngi ci foo xam ne soxlaatuma tamaasul soxlaatuma tadaaxul parce que tadaaxul bi ma am façon tadaaxul bi ma am dama koy considérer tabaayun kon nag bu boobaa ñaari mbir yëpp non dama koy considérer comme tawaafuq voilà tawaafuq kon bu boobaa man ñaari mbir rek lay xool lii lépp c'est pour arriver à quoi parce que il faut raisonnement bi leer xam nga c'était c'était c'était bien bien facile c'était man moom moo ma doon arrangé mooy pour pour pour aller vite ñëw rek ne bon. regardez affaire bi lenn la inda tasxiix al inkisaar bu dee dañoo ñëw ngir résoudre euh, résoudre le inkisaar wala l'inkisaar bu boobaa soxlawuñu tamaasul soxlawuñu tadaaxul mais bu boobaa nit ki mën ngaa am problème mooy ki lay kiy déglu mën na ne mais pourquoi ça ak lan lan moo tax parce que joxoo ko raisonnement boo xam ne moom ban na expliquer loolu ëllëg moom bu ñëwoon ba war a jàngale affaire bi wala mu am ku mu ko expliquer kooku ne ko mais pourquoi amu fi te fi ñu jóge mu doon am tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun lu tax tey ngeen nga téye déey bàyyi lool loolu laa bëggoon dara ma bëggoon rek nga wax ma lu tax parce que loolu mooy am jàng tamit dangaa war a xam mbir yi fan lay tegu waaw bu ko defee ngay évaluer ala bayyina ngay évoluer ala bayyina kul innama adon waaw man damay woote ala basira waaw ana wa man ittaba'ani voilà kon loolu lu ama am solo la kon fii ñu nekk ñun nanzuru bayna raqmayni bi nisbatayni faqat bi nisbatayni faqat at tawaafuq wa tabaayun mooy inda al inkisaar hmm? inda al inkisaar Euh, ñun li ñuy xool leen ñaari mujj yi rek lañuy xool relation entre chiffres yi est-ce que tawaafuq am na est-ce que tabaayun am na ma ne la léegi est lii baax na lii ci résumé moom lañ gisoon bii weesu indi nañ ci benn dose de précision pour nga bañ a juum ci paire yi ma doon wax fii paire fii paire gis nañ huit ak six boo ko séddalee foo jaar dina am virgule kon yi dul am virgule tax ñuy wax léegi ma ne nañ ñëwaat ci suñu exemple bi joxe woon jëlaatal sa këyit nga ne jël na waaw sama këyit léegi ma ne la fan lañ tolloon exemple bu njëkk bi laa bëgg nga rappeler ma ko waxoon naa ko sànq nga ne ma monsieur A dafa faatu bàyyi fi ñetti soxna hmm? salaasu zawjaat ak benn doom ma ne la léegi lan nga defoon salaasu zawjaat mu ne un huit defaloon naa seen part defoon nañ jàlloon nañ ba trouver aslul masala ba ñëw ba séddalewoon ko ci lañ gise woon ne ñetti soxna yi ñoom ñetti jabar yi un la ñuy am alors que benn doom ji benn doom ji moom li des lay jël moom set lay jël ma ne la nag léegi alors fan la inkisaar bi nekk nga ne ma loolu it gisoon jotoon nañ ko gis moo doon ne inkisaar bi wala non jotuñu ko woon a gis non non non mooy trouvé woon nañ lii résultat bi ma ne la voilà kon nag ñu continuer hmm? fal nastamir fi sayr insha allah ah di ñaan al awn awnuhu tabaraka wa taala ah kon bismillah kon ñu dem kon gis nañ ñetti soxna ñaata ñoom lañ war a séddoo benn benn doom ñaata la war a jël set ma ne la fan la inkisaar bi ne mooy fan la virgule di am boo ko séddaleeg paar ya nga xam ne wàll ya nga xam ne boo ko séddaleek ña ko moom foofu day am damm fan la nga ne ma trois la parce que doom kenn la mooy jël juróom-ñaar yi alors que ñetti soxna yi ñoom bu ma leen séddalee un bi day xar un bi day xar mooy day am inkisaar te bu boobaa du baax ma ne la très bien très bien maintenant léegi nag nañ jàll nag ci li nga xam ne mooy règle yi ñu fi gis rek la ñuy li ñu fi gis bii weesu te rappeler ko léegi moom lañuy ñuy appliquer bismillah ma ne la léegi ma ne la kon ñun fii mooy ñu ngi ci premier cas tasxiixul inkisaar ida kaana ala fariqin wahid la réparation de l'inkisaar s'il affecte un seul groupe voilà kon mooy euh, euh, yëwénal damm-damm boobu am bu dee ne ci benn wàll kese la féete damm-damm ba léegi kon fii nii nga ne ma mane la ñan la nga ne ma soxna yi lañ ndax ñoom ñett lañu war a séddoo benn te lool man dane waaw bu ñu koy def un divisé par trois foo jaar mu jox lay virgule ma ne léegi nag nañ dem ci li ñu kon waxoon kon léegi yaa ngi ci sa feuille bi ma la waaw ma ne la gis nga un bi ma ne la waaw ma ne du sa du defaloon naa waxoon naa la foog naa nga defal ma ko ab cercle ab wërngël wala ab carré mook trois bi ma lay wax affaire fariq waxoon naa la ko mais xoolal wàccal nga bindaat ko bindaat ko ci suuf parce que bu laal côté bi ñu ko bindoon fariq parce que côté boobu bàyyil nga xam ne lii fariq lañ doon wax mooy bi ñu doon wax group lii mooy groupe léegi mais li ma soxla mooy. gis nga groupe boobu noonu di soxna yi bindaat ko ci suuf bu dee bindoo ko woon pour nga bañ a nekk rek di baaree ka affaire yi di jaxasoo naan ni fii après un bi nga defal ma ci benn wërngal benn cercle wala benn carré trois bi nga defal ma ci benn cercle wala benn wërngal wala benn carré wërngal mooy cercle léegi nag nga xool diggante un bi ak trois bi mooy li nga wax léegi rek laa lay defal méthodiquement hmm? mooy nga gis ne lii mënuñoo séddalikoo mooy manuma leen a diviser sans moom virgule ma ne léegi damay xool ñaar yooyu entre un beeg trois bi ban relation lam am kon tamaasul bu ko xool parce que wax nañ la ko sànk ne soxlawuñ ko parce que bu tamaasul amoon hein du soxla nekk du inkisaar bu am waaye it tadaaxul bi nga xamante ne nii euh, tadaaxul ci boppam teg ko pour gàtt gàttal wax nañ la lu tax léegi mu des léegi ma xool est-ce que tawaafuq am na seen diggante est-ce que ñaari chiffres yi un bi ak trois bi bu ma jëlee beneen chiffre boo xam ne nekkul ak ñoom mooy bu nekk en dehors de ñoom bu ma ko di bu ma leen ko diviser est-ce que dina joxe résultat boo xam ne du am virgule wala déet ma ne loolu gisuma ko amul foo jaar mu jox la virgule ma ne la kon tawaafuq kon teg nga ko ne kon du tawaafuq ñaar kese la ñuy xool waaw fii ci wàllu inkisaar tawaafuq tabaayun léegi nga ne ma ma ne la est ce que kon jàllal bi ci mujj tabaayun hal baynahuma tabaayun est ce que tabaayun am na diggante un deux trois bi nga ne si loolu moom tabaayun la mooy dañoo wute diamétralement opposé ma ne la nag jàppal alqaida règle beneen règle bariwul ah. gis nga fii nii bariwul waaw xam nga boo seetloo benn règle lañ gisagul woon benn règle mooy biñ naan biñ na ne euh, mooy euh, ida kaana al adadu akthara akthara ida kaana al adadu akthara mooy adadu ru'uus voilà ida kaana adadu ru'uusi akthara min adadi sihaam fa na'tabiru tadaaxula suuratan min at-tawaafuq règle boobu rek laa la joxoon mooy bu dee ne li ñuy séddale ah bu dee ne Euh, nombre yi ñu yi ñu war a séddale liñ leen di sédd ñoom ñoo ëpp lañ leen di séddale même bu dee bu nekk mën na séddale ko mooy comme huit ak deux ci suñu biscuit yi entre six mooy six njàccaar yi six machin yi ñoom ñu war leen a séddale ñaari biscuit pourtant tadaaxul am na mooy six bu ma ko diviser ak deux bi dina ma jox trois chiffre rond mais nag comme que la ñuy séddale mooy ñi ñuy sédd ñoo ëpp lañ leen di séddale tawaafuq am na waaye noo tadaaxul am na waaye du dox fii parce que du njàccaar yi lañuy seddale séddale ci mbiskit waaye mbiskit yi lañ leen war a séddale bu boobaa hein bu dee dañoo nar a jël si deux divisé par six deux mbiskit divisé par six njàccaar bay am virgule bu boobaa nag façon tadaaxul gii dañuy jàppe benn façon ci tawaafuq règle boobu rek laa la joxoon fii nag jëlal beneen règle mooy fi ñu toll léegi nañ ñëwaat tuuti mooy dama ne la bi nga xoolee entre un ba trois bi nga gis ne ñaar yi ñuy seet fii muy entre ta tawaafuq ak tabaayun ta amul waaye nag dëppoowuñ ci dara dëppoowuñ ci tiers dëppoowuñ ci ci ci ci moitié dëppoowuñ ci dara waaye nag wuute moo am seen diggante mooy tabaayun dañoo diamétralement opposé te waxoon nañ la kon loolu bu xewee loolu nag laa la wax ne la règle mooy lii inda tabaayuni nusbitu kaamila adadi ru'us règle ba boobu guddul de ma répété tabaayuni nusbitu kaamila adadi ru'usi inda ta baa yu ni nus bi tu kaa mi la da dir ru loolu mooy lan mooy bés boo xoolee ñaari chiffres yi comme un beeg trois bi fii ñu diamétralement opposé mooy tabaayun am ak wuute hein bu boobaa lan lañuy def nusbitu dañuy saxal mooy dañuy retenir dañuy dañuy jël retenir kaamila adadi ruus mooy gis nga tet yi mooy ñi ñu war a séddale mbir mi fii ñuy ñetti soxna trois bi gis nga chiffre bopp dama koy dama koy garder voilà mooy damay garder chiffre boobu mooy moom laay garder léegi nan nga koy garder ma ne la xoola nooy def pour mu bañ la indil confusion mooy ci kanamam xam nga da nga bind trois zawjaat wala trois épouses defal ma ci kanamu trois boobu bu dee am nga place ci kanamam lu ko mooy bàyyi woon nga benn espace laata nga koy bind bindal ma ab trois ci kanamam ah après trois boobu nga defal ma ko benn kii benn triangle mooy ci biir tri da ngay bind trois bi dessiner benn triangle bu ko wër boo xam ne moom trois ci biir triangle bi lay nekk nga ne ma waaw alors trois ma def triangle mooy loo xam ne ñetti angle lay am tri ñett angle mooy damay def ab rëdd boo xam ne comme gis nga néegu ñax ah nga néegu ñax euh, aw aw gis nga ci kaw ni muy mel ci kaw mooy toit bi ah mais néegu ñax boo xam ne day am kii euh, nga ne day am kii bu kawe mel ni genre sooroor noon gis nga noonu muy def ah comme pyramide yi pyramide Égypte yi gis nga noonu ñu def loolu mooy triangle voilà mooy lu mel noonu nag ngay bind trois bi da nga koy bind nga defal ma loolu waaw nga ne ma def naa lool. ma ne la def nga lool ma ne waaw ma ne la léegi xam nga xam nga lu ci tegu mooy nag bu boobaa gis nga boo defee lool mooy kon retenir nañ trois boobu ma ne la trois boobu jëlal ma benn flèche xoolal jëlal sa bit nga teg ko ci ci catu triangle bi nga def mane teg naa ko ci ci kawam ci njomboxtal bi hmm? mane la yaa ngi gis fi nga defoon euh, huit bi bi nga xam ne moo doon aslul masala yaa ngi fàttaloon mooy aslul masala li ñu doon doon séddale nombre bañ doon séddale diggante ñetti jëgër jabar ak benn doom bi huit la woon parce que un huitu yaay te ida kaana huna euh, ida fa maqaamu ida euh, kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al fard bu dee mooy huit la woon comme loolu siiw na léegi léegi mooy gis nga nag ci huit boobu jëlal ma gis nga yaa ngi teg sa sa sa sa big fi nga ko tegoon ci njombaxtalu trois bi ci ci ci pyramide bi bi triangle bi nga ne ma waaw ma la yëkkati ko nga koy dawale mel ni kuy def benn rëdd jëmale ko ci huit bi waaw defal benn rëdd bu mel ni da jëm ci huit bi mel ni dangay def benn genre demi cercle mel ni ab wërngël bu matu xaaju wërngël mooy comme xulwaan yi ni muy def arc en boo gisee ci ciel bi xam nga wëru ba mooy côté bii laalul beneen côté bi lu mel noonu la waaw defal ma loolu mais jële ko ci trois bi yóbbu ko ba ci huit bi après boo ñëwee ba ci huit nga teg ko ci huit bi def benn flèche boo xam ne day laal huit ma ne la waaw def naa loolu ma ne la xam nga lii mooy lan mooy trois bii ñu ngi ci suñu programme résolution de l'inkisaar ida kana la fariqin wahidin saa yi maa la wax ma ne la léegi def nga lool nga ne ma waaw ma ne la léegi jëlal eh, trois boobu ah moom du xëcc nga ko ba ci huit bi léegi multiplier moom la ñuy multiplier par loolu mooy dama koy multiplier ak huit boobu huit bi nga xam ne moo doon aslul masala waaw moo doon aslul masala moom laay multiplier trois ma ne la defal loolu trois fois huit lu la jox ma ne ma xaaral trois fois huit wala huit fois trois benn la ma ne waaw benn la boo ko ma ne alors trois fois huit vingt quatre vingt quatre la ma jox ma ne la gis nga vingt quatre bi bindal ma ko tuuti ci kanamu bi nga bindal ma ko foofu ci même hauteur huit bi bindal ma fa vingt quatre ma ne bind naa vingt quatre ma ne la léegi gis nga huit bi. huit bi defal ma benn flèche bu jóge ci huit bi dem ci vingt-quatre bi nga def ci kanamam waaye ah, def benn flèche ma la loolu mooy lan mooy intaqala aslul masalati min thamaniya ila arba'a wa ishrin waaw mooy ne gis nga suñuy ala bi bopp masala bi day toxu léegi dootul huit lay séddalee ci ñoom ñëpp mais vingt quatre mooy mujj nekk léegi bos bopp masala bi ah, ah ma ne la waaw nii lañuy réparer affaire bi ma ne la bindal rek bindal dinaa la wax lu tax nga ne ma ah saa bindoon naa ko kay ba nekkoon flèche bi nga ne ma léegi ma ne la léegi gis nga flèche boobu lim lay wan mooy bopp masala bi toxu na suñu bopp masala léegi nekkatut huit mais vingt-quatre la léegi ma ne la comme que vingt la léegi yow vingt-quatre yi ngay séddale diggante ñetti soxna yi ak doom ji ce n'est plus du juróom-ñett ngay séddale diggante ñetti soxna yi ak doom ji waaye vingt bi moo mujj nekk léegi suñu bopp masala moom nga war a séddale diggante ñetti soxna yi ak doom ji ne ah, xaaral kon vingt-quatre alors bu ma koy séddalee yaay ñetti yaay ñetti jabar yi lu may def la loolu simple na ñoom luñ amoon seen kii lan la leen alxuraan waxoon nga ne ah sumun de la leen joxoon mooy un huitième ma un huitième bopp lu nekk ci huit a nekk ci suuf moom ngay vingt-quatre divisé par huit ngay def ma ne la ah waaw kon vingt-quatre divisé par huit comme nañ defoon fee rek nañu defoon textiles textiles amul loo ciy dindi ba nga koy séddale ba mu nee huit xam nga ba mu nee huit da nga defoon huit divisé par huit moo la joxoon un fii da ngay jël mooy da ngay jël vingt-quatre bokk masala bi ngay diviser la nekk ci suufu rëdd ba rëdd na ngay ñoom seen part bu dee saaxibu fard lañ bu duñ saaxibu fard boo boo plusee saaxibu fard buñ jëlee la des moom lay am moom asaba ji comme fii doom yi doom ji nga ne waaw 24 divisé par 8 euh, 3 la ma jox ma ne la bindal 3 ci kanamu ci ci liiñu fi nga defoon 3 soxna xam nga da nga bind da nga defoon 2 points def 1 8 après nga def 2 points wala lool en tout cas nga def 1 mooy part bi ñu am mu jóge woon ci 8 bi ñu leen séddale woon ma ne la nag léegi 24 bi ci suufam noonu. ci ka ci lii ñetti soxna yi bind fa trois ma la bind naa trois ma ne la léegi doom ji lu muy am ma la doom ji baqi la mooy moom le reste li des ndesit la doon jël ndax asaba la woon fële set la woon ci wët ba ma ne la fii nag ni ngay def mooy vingt-quatre moins trois bi nga joxe ngay def mooy boppu masala bi di vingt-quatre ngay wàññi ñett yi nga jox ñetti jabar kon moins trois mu jox ma 21 ma ne la bindal 21 ci ligne bi nekk ci ligne doom ji ci kanamu fi nga defoon doom defoon deux points yi wala le reste après nga defal ko 7 bi jóge ci 8 bi bii defal 21 ci ba léegi mu topp ci suuf suufu 24 bi nga ne def naa 21 ma ne la léegi pour ñu xool est-ce que trouver suñu bopp ala bi lii ñu séddale ak bopp masala bi jub na 21 plus 4 plus 3 bopp bon xaaral vingt et un plus trois égale vingt-quatre ma la est-ce que bokkul ak boppu bi ma ne waaw ñoo bokk ma ne la kon fii ba jusque la seconde ma ne la waaw lii moom baax na léegi nag ma ne la fan moo amoon virgule ma ne la jox nga ne ma soxna yi la woon ñetti soxna lañ woon ñu war leen woon a séddale benn benn benn wàll matul waleen ah yow moom nga ne woon moom ngay lijjanti léegi ma ne la léegi léegi lan nga am paar yi léegi ñaata la ci suufu bopp masala 24 bi lan nga am man na 3 la am ma ne soxna yi ñaata lañ nga ne ma 3 lañ ma ne la 3 ñetti nit buñ leen séddalee ñetti mbiskit est-ce que ku nekk am benn ma ne ma waaw ma ne na damm ma ne ma damm ba amu fa bi ana virgule bi naaw na li ma waay ah lii de yeex na ma ne la nag voilà lii mooy tasxiixul ma inkisaari ida kana ala fariqin wahid benn maago <laughs> ah kon daal miraas kon bu nar woon a demee nii miraas kon il faut ma xam lii def lii ngir mën a réparer ngir mën ko lii mën la lii la de ku ko xamul bul miraas képp koo xam ne jot ngaa miraas te yow miraas yu mel nii bu amoon dam mu nga ñëw dóor rek de wax yow gaa jox leen mbir yi na la na nga dem tuub tawbatan nasuha waaw ah, te nga jàngi te fexe nag ku la waxati miraas nga ne ko man manuma ko wala rek nga joxe nga antene ne eh, seet leen keneen ma ne léegi est ce que dam mu amati na ci nga ne amu ko parce que léegi soxna yi ñoom ñett seen paar mujj na nekk ñett bi waaw. ma ne la xam nga lu tax lamma aradna tasxiix al inkisaari maada fa'alna ah ajib ajib yaa rajul ba ñu bëggee corriger damm-damm bi lan lañ def mooy kabbarna al arqam kabbarna lan aslul mas'ala dañoo yokku mooy boo koy def da ngay aslul masala huit lañ amoon moo ne woon suñu bokk masala hein dañ koo yokk mu dali vingt-quatre waaw huit la jóge dem vingt-quatre ngir nga mën a am aslul masala bu ko defee di nga miraas miraas mi séddale ko seen yaay te du am damm bu boobaa miraas mi jub Madame, monsieur. bi dem jógee question bon parce que nii dafa ñëw sama xel nii léegi man bon man pose des questions hein on a le mais t'en es pleinement le droit entièrement pose des questions nu mu la neexee poser sa question ma ne bon huit bii nga ma defal flèche jëm ci vingt-quatre bi man dafa may fàttali genre awlu yooyu quoi te waxoon nañu huit du awlu huit deux bi trois bi quatre bi huit bi ñoom awlu du leen dugg mane la yow est-ce dañoo nekk ci cadre awlu hein awlu lan la woon awlu moo doon ne bu dee man la may sédd la ñuy séddale ñi ñu koy séddale daf leen a doyut asxaabul furud ñi suñu boroom ne jël leen lii jox leen jël lii jox leen bu ñu leen joxee du leen mate ba ne la yow eh yow dangaa nelaw de awlu mooy la ñuy séddale dafa doyul ñu koy séddale fii doy na ku nekk am na yaay yi am nañu am nañ seen wàll mais suuf que mooy ne boo leen ko séddalee mu xar ñun xar-xar boobu la ñuy la ñuy la ñuy fexe li nga xam ne mooy corriger ba du am lool kese la mooy newuñu ci awlu ah soor mois de awlu bul bul bul jaawale déedéet newuñu ci yooyu fii ñu ngi ci tasxiixul inkisaar <laughs> du awlu de awlu mooy damay leen di dama leen di jox lañ paar ya suñu boroom wax ñu jox leen ñoom asxaabul furud matewu leen bukki ki ñépp jëlee dina am koo xam ne du am waaw boo tax ñu ko doon yokk fii nag mooy ñëpp am nañ yaay ji ñetti soxna yi amoon nañ benn amoon nañ un waaw doom ji jël sept soof ko un boobu day nekk loo xam ne day xar bu ñu leen ko séddale ma ne la leegi baax na ah, baax na ma la léegi jëlal beneen exemple bi bi nga xam ne moom lañ joxe woon ma ah, la waaw ma ne la bala ñoo dem am na lu ma fàtte mooy gis nga trois bi hmm? te règle bi na la inda tabaayuni nusbitu kaamila adadi ru'us fii tabaayun am entre un bi trois bi ñu retenir garder trois boobu ngay garder xam nga noonu lañ koy woowe juz'u sahmil mas'ala juz'i par sahmu wàll al masala masala bi juz'u sahmil masala <laughs> noonu la tudd juz'u sahmil masala mooy trois boobu may retenir léegi ma ne la jàllal nag ci beneen exemple bi ñu joxoon mooy même bi la woon mais fii cette fois-ci doom yi ñooy nekk deux benn soxna mooy beneen exemple bi ma la joxoon waxoon naa la jarul ñuy jëlaat yeneen exemple nañu fexe li suñu suñu aali kalaj gii ñaari exemple yi fi joxe nañ leen nañu leeral yi ñu bi weesu te ñu rappelé ko nañu ko reegal mooy trois zawjaat kon ak benn doom rek leneen inkisaar bi amoon ci zawjaat yi walillahi alhamdu mi na ku nekk am benn ndax trois mooy mujj nekk seen seen wàllu ñoom yëpp te ñett lañ ku nekk jël benn léegi ma ne la même cas de figure bi cette fois-ci exemple ma la joxoon lan la woon nga ne ma benn jabar la woon la fi bàyyi moom monsieur A ak ñaari doom yu góor ma ne la très léegi zawja la amoon boppu masala bi nekkoon huit ndax moo fi benn fard huit boobu lañ séddalewoon comme bi ñu jàll te loolu la ko da bindoon bu ko danga damay damay kii rek ngir ñuy agsi ci hmm? euh, mooy ñu séddale woon loolu seen euh, huit bi yaay ji jël benn ñaari doom yi jël sept léegi ma ne la ana xoolal ma fii fan la est-ce que fan moo fi adadu ru'us fan la bari ndax wax na inkisaar fi muy amee mooy il faut ñu mat deux minimum nombre bi séddu nga ne ma ah côté partie doom ji de fii fi la problème bi am ndax yaay kenn la un wam boobu da koy jël un bi da koy jël léegi ma ne la doom yi nag ñoom ñaa ñaata lañ nga ne ma deux lañ ne la defal ma la nga ma defaloon nag wërngalal ma ko wala nga defaloon ma ko cercle wala li nga xam ne mooy ab carré kon deux lañu la ñuy seddu ñaata nga ne ma sept ma ne la sept boo ko diviser ak deux kon dañuy xool relation entre sept bi ak deux bi ñu gis ne kon ñaar ñaar kese lañuy xool entre est-ce que tawaafuq am na est-ce que tabaayun am na ñu xool tawaafuq amul set amul dara lu mu koy diviser loo xam ne damay jox chiffre rond ma jël diviser ko deux mu jox ma chiffre rond mooy du am dam mu amul set bu lu ma ko xaajal bu ma jëloon ñetti nit di leen séddale juróom ñaari biscuit foo jaar benn biscuit a ciy des te foo faut ma sédd mooy foog ma xar xaray ko def koy xarit daal di leen mën a jox ah kon mooy kon fii la entre sept ba deux bi kon tawaafuq amu fi kon tabaayun moo am mooy dañoo wute sont deux chiffres diamétralement opposés léegi kon bu boobaa lan lañ la wax inda lan la règle bi wax sànq tama waxoon ko inda tabaayuni nusbitu kaamila adadi ru'uus mooy bu tabaayun amee dañuy garder nombre ñiy séddu ñaata lañ lañu toll la ñuy garder ma ne la kon bindal deux ci kanamu deux ba nga defoon deux fils wala deux ibnaani wala deux ibnu wala deux doom deux boobu bindal ma deux ci kanamam nga defal ma ko benn cercle benn kii nu mu tudd triangle muy comme pyramide bi ñu la waxoon sànq nga ne def naa ko ma ne la gis nga deux bopp jël ko nga multiplier ma ko ak huit ba mooy jàllal ko ca kaw bopp masala ba mooy huit ah cercle ba comme nañ defoon demi cercle ba nga defal ma ca flèche léegi loolu mooy deux damay jël deux multiplié par huit ma ne ah kon deux multiplié par huit égal 16 ah 16 dama jox ma ne la kon 16 mooy mujj nekk suñu bopp masala bopp masala bi toxu na jóge ci 8 dem ci 16 parce que dañoo war a def tasxiixu al inkisaar damm bi am ci ñaari doom yi nga xam ne ñoo war a séddoo juróom-ñaari wàll yi paar yi te buñ leen ko séddalee mu xar xar boobu la nekk nii lijjanti ma la waaw kay kon affaire bi toxu na suñu bopp masala nekkatul 8 waaye léegi seize la nga ma waaw ma ne la seize yooyu ngay ngay ngay séddale diggante benn soxna si ah, ak ñaari doom yi ma ne alors soxna si un huit la amoon kon seize damay def seize divisé par huit égal deux moom paaram deux ma ne la bindal deux ci suufam soxna si ma ma alors j'écris deux waaw bind naa deux ci kanamu soxna si kon wàllam loolu lay doon ma ne la léegi deux kon euh, ñaari doom yi lañ lañ doon jël albaaqi li des ma ne la lan moo des da ngay def kon seize moins deux ma ne oh, attends seize moins deux ma ne la quatorze ma ne la quatorze ci des kon bind ko ci kanamu sept bi nga bindaloon te mu nekk ci chiffre ci suufu seize bi nag ci suufu deux di nga bind ci suufu seize bi. nga ne alors quatorze ma la léegi quatorze moom mooy mujj nekk wàllu ñaari doom yu góor yi dañuy toxoo ci set ñëw ci quatorze ma la léegi ñaata doom nga am nga ne ñaar ma ne la ñaata wàll nga am nga ne quatorze ma ne la quatorze boo ko séddalee ñaari doom léegi quatorze lañ leen war a séddale waa quatorze moom boo ko séddalee ñaari nit moom mooy juróom euh, fukk ak ñeent boo ko séddalee ñaar ñaar est-ce que dina la jox euh, li nga xam ne mooy mooy adat boo xam ne nombre boo xam ne du damm ma ne ah xaaral 14 divisé par 2 égale set ah kon dina baax ma ne bu boobaa ku nekk 7 ngay am est-ce que inkisaar amatina fi virgule amatina biñ leen séddalee 14 bi gisati nga fi virgule ma ne noonu ku nekk am na set ma lii nag mooy tasxiixul inkisaar qad saxaxna al inkisaar <laughs> résoudre nañ inkisaar bi léegi jeex na na lii la boo ko mooy exercice ngay def rek après jeu d'enfant lay doon ci yow <laughs> c'est ça lii la lii la de nga ne bon pour wane ne bon xaral là euh, ma ne la xaaral ma wax la benn affaire ma la baal ma jox la benn exemple xam nga naa la jox benn exemple ba léegi xam nga boo seetloo ba léegi ma la xaw ma seetloo ko seetloo ko exemple yi ma la fi jox nii yépp entre ñaari chiffres yi tabaayun moo am mooy dañoo wute entre li ñuy séddale ak ñañ koy sédd dañoo wute lool maanaam baal ma jox la benn exemple boo xam ne ba léegi ci tabaayun après nag ma jox la exemple boo xam ne ci tawaafuq la ma ne ma tiens wax nga dëgg tawaafuq am na mooy ñaar yooyu lañuy seet kon mooy man maa ngi naan affaire bi ma ne la léegi dama lay jox benn ba pare pour ma xool jox la voilà bi léegi mooy gis nga ni ma dugalee wan naa la ni ñuy conduire te montrer comment la ñuy dugal de premier deuxième naka la ñuy xoole vitres yi voilà xool est-ce que maanaam avant ngay taal da ngay xool sa kanam defar sa chaise defar sa lépp xam ne fi nga toog baax na xool say rétroviseur door a mën a tegu ci tali bi doo ñëw rek taal ba ba auto auto bi kii ngay door a commencer def yooyu déedéet boo paree yooyu yépp nga door taal du wan naa la loolu lépp ba pare wan la ni ñuy dugale premier ni ñuy dugale deuxième ah priorité à droite ni nga xam ne boo ñëwee ba foofu da ngay ralentir ah ba xool bu dee gisoo kenn nga door a dem waaw stop yi yooyu yépp wan naa la ko léegi nag jëlal volant bi ma jox la benn exemple ci wàll wii tasxiixul inkisaar ida kaana ala fariqin wahid waaye ma yombal la ko tabaayun mooy xew je t'annonce la couleur pour nga bañ a paniquer léegi bi ci tegu di tawaafuq dinaa la ko jox exemple léegi ñu tëje ko nga ne ma acca kon dox ma ma xool ya ma ne la monsieur a non nañ jël monsieur madame a tey ay dama lay jox madame a moo faatu bàyyi fi jëkkëram ni monsieur a ma ne la bindal zawju l'époux l'époux l'époux bindal ma époux l'époux époux deux points wala jëkkër jëkkër jëkkër nga dama bind naa jëkkër wala daa def zawju rek ko zawju wala l'époux man loo def rek baax na essentiel na leer ci yow bàyyi fi jëkkër bàyyi fi yaay euh, mère maman umm waaw bind naa umm yàlla yaay wala ndey bind naa ko ci suufu zawju ma ne la bindal trois axu ashiqa ci suuf bàyyi na fi ñetti frère yoo xam ne germain la mooy ñoo bokk ndey ak baay nga ne ma ma ne bind ko ci suufu yaay comme nañ doon def rek bind ci suufu yaay loolu walla nag léegi bi nga defee lii léegi lii la defal ma miraas mi zawju lu muy am nga ne ma nisfu foo ko teg wala kum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad aaya 12 suuratu nisaa ma la la jaajëf yal na la yàlla fay mu ngoo kon bindal ma bindal ma ci kanamam li nga xam ne mooy un demi ma ne la yaay ji nga ne ma yaay ji moom un sixième lay am nga ne ma lool foo ko teg yaay ji un sixième lay am man a foo ko teg ma ne ah mooy fi alxuraan wax suuratu nisaa aaya 11 fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi sudus bu dee ne ki faatu daf fee bàyyi ay frère te fii bàyyi na fi trois frères yoo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi yaay ji mooy am un sixième ma ne la très bien bindal un sixième nga ne bind naa un sixième ma la léegi trois axu ashiqa yi yi ñoom lu ñuy am mooy ñi nga xam ne ay frères germains lañ ci moom la ñaata la ñuy am nga ne ma ñooñu xaw ma parce que ñoom maa soba lañ ma ne la kon bindal reste baaqi ndesit léegi ma ne la nag léegi jàllal ci suñu pro fii nag la ñuy ñëwee ci ay tabaayu nag non ta tamaasul tama tamaasul tadaaxul eh, mooy yëpp ay ñëwaat ñeent yooyu yëpp ma léegi war na ci roode quoi <coughs> six ak deux tadaaxul a am te inda tadaaxul damay jël lan mooy mën nañu mën naa ne six divisé par deux damay jox chiffre rond bu dee tabaayun mooy bul jaawale règle yi de règle bi ñu jóge léegi ci inkisaar ak bii nga xam ne gisoon nañu ko bu ko jaawale waaw bi ñu yoon gis ah, di di chercher ak tafsil aslul masala kon mooy eh, ñoom tadaaxul am na inda tadaaxul damay jël chiffre bu mag bi rejeté bu ndaw bi kon 6 moo ëpp 2 bu am na jël 6 mu nekk suñu bopp masala moom laa war a séddale diggante jëkkër ji yaay ji ak ñetti frère yi ma ne la séddaleel nga ne ah eh, eh, jëkkër ji day jël moitié kon moitié wu 6 mooy 3 ñett ma ne la yaay 1 sixième 6 divisé par 6 mooy 1 1 lay am ñaataa ci des boo jëlee 3 plus un trois plus un égale 4 ma wàññi ci 6 bi bi nekk bopp masal ma wàññi ci 4 yi ma jox jëkkër ak yaay nga ne ñaara dese ma ne ñaar yooyu moom ngay bind ci kanamu ñette frère yi nga xam ne frère germain wam lañ léegi nag ma ne la léegi seetlul fii ana fan la ñan ñoo fi nekk ñu bari ban group nga ne ma ah mooy ñett frère achi xaay bu mujj bi ñeneen ñëpp jëkkër kenn la yaay kenn la kon ñoom ñett lañ ma ne la kon trois ak lan defal ma ci cercle ak deux liñ leen seen paar yi ma ne la deux ak trois hal baynahuma ta kii tawaafuq nga ne non non tawaafuq amul mooy manuma leen diviser dara may jox chiffre rond hal baynahuma tabaayun ah est ce que tabaayun am na nga ne sii dañoo wute ma ne inda tabaayun yi lan la la règle inkisaar bi wax tasxiixul inkisaar inda tabaayuni nuthbitu kaamila adadi ru'uus damay retenir kaamila adadi ru'uus dama koy retenir ma ne la kon retenir ñaata la foofu nga ne ma 3 ma ne la trois boobu ngay jël def cercle yóbbu ko ca kaw 6 ba ngir multiplier kook moom trois fois 6 non xaaral 3 fois 6 égale 18 ma ne la léegi kon 18 mooy nekk suñu bopp masala xoola bopp masala boobu nag di di di changer noonu moom la ñuy woowe masalatul ma sax waaw mooy bi nga xam dañ ko réparer noonu lay tudd masalatul masax masax ah léegi kon 18 mooy nekk suñu bopp masala ma la léegi 18 boo ci boo ko diviser par deux moom nga war a séddale léegi diggante jabar ji jëkkër ji yaay ji ak ñetti frère ashiqa yi ma la léegi jëlal ma 18 nga séddale yaay ji ñaata la ciy am nga ne moitié la doon am kon moitié wu 18 mooy 9 ma ne la kon 9 ngay binde ci suufu 18 ci kanamu fi nga def zawj mooy lépp ma ne la yaay nag nga ne ma yaay un sixième la amoon man damay jël 18 divisé par le 6 de un sixième mu jox ma 3 man la bindal 3 ci kanam nga ne bind naa 3 ma ne la léegi boo jëlee 3 plus 9 parce que comme que ñi ci suuf moom amul lool ñoom du ñu asxaabul furud ñoom pour ñu am ñetti ashiqaay mooy dangay xam la nga jox ñële la ca des fama baqiya fa li awla rajulin zakar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la la des ñoom la ñuy jël kon damay jël 3 plus 3 bi ma jox yaay ji plus 9 bi ma jox jëkkër ji mu jox ma 12 ma ne 12 la ma jox ma ne la 12 18 mooy 12 ngay def waaw ah, 18 mooy 12 égal 6 6 la ma jox ma ne la kon bindal 6 ci kanamu ñetti frère ashiqa yi nga ne bind naa six ma ne la léegi ñoom ñaata lañu nga ne ma ñoom de ñett lañu waaw ma ne la six divisé par trois lan la lay jox ma ne ah six divisé par trois égale deux ah kon ñoom ku nekk day am deux au deux ba nga xam ne mënuñu ko woon séddoo loolu mooy mujj nekk paaru ku nekk ci ñoom hmm? mooy kon deux parce que 6 divisé par 3 2 la 3 fois ah, mu ah. waay man def naa ko di ma la ah, waaw ma ne la nag instant bii benn des benn des mooy bi ma la waxoon kaay ma jox la exemple nag ci boo xam ne nag du nekk nag tabaayun mais tawaafuq la nga ne ma kii ma ne la foog ma gaaw parce que sama waxtu daa jot xoolal bu dee leerul bii di ñëw dinaa la ko dina leeral mooy xoolal exemple jëlal euh, euh, tey euh, madame A moo faatu ba léegi bàyyi fi monsieur A jëkkëram bindal zawju époux deux points bàyyi fi yaay nga ne ma waaw ma ne la mooy même configuration exemple bi ñu jógee sànq mais nag cette fois-ci yaay ak quatre frères au lieu de ashiqa frères yoo xam ne uxwa ashiqa yoo xam ne ñoo bokku ndey ak baay ñeent au de ñett. comme ñett lañ jóge woon ñoom ñeent la fi bàyyi mu ne ma waaw quatre lañu koy ma ne la waaw léegi kon damm bi mooy ñoom nga ne ma léegi ma ne la ah waaw léegi kon nañ dem ci programme xool suñu bopp masala ma ne la mooy fi ñu jóge rek six ak deux tadaaxul dafa am lenn rek lañ fa changé mooy place trois ashiqa ah, ukhwa ashiqa lañ def quatre kon mooy bopp masala bi six la waaw ndax mooy six bu yaay moo ëpp bu deux bi ndax tadaaxul am na bu boobaa dañuy jël chiffre bu mag bi muy six ma séddale ko comme nañ jóge woon rek trois yaay ji trois lay am ndax non jëkkër ji trois ndax mooy xaaju six yaay ji am benn mooy xaaju six divisé par six égale un ñaari kanta quatre frères ashiqa yi ñoom dë lañuy am comme ña comme fële rek même bi ah fi ñu jóge cinq léegi nag mu des ma ne la xoolal fi diggante ñoom ñaata lañ nga ne ma ñeent liñ leen di seen bi ñaata la ñaar léegi entre deux ak quatre xam nga bu doon bu doon dañuy bàyyi compte à prendre en compte li nga xam ne mooy tadaaxul da nga maan tadaaxul am na ndax 4 divisé par 2 daf may jox 2 ma ne la déet waaye waxoon nañ la fii indal inkisaar kenn du def loolu parce que tadaaxul bi façon bii nii mooy mooy biñ la waxoon ne la du paire ak paire rek mooy bu dee mbiskit yi fii mooy suñu exemple bi ñu joxe woon ne mbiskit yi bu dee ñoom ñoo gën a néew même bu dee nombre pair la mooy tóoluñu dañoo tóoluñu ñu war koo séddale ñoo xam ne tóoluñu tamit mais ñun ñuy séddale ñoo ëpp lañ leen di séddale loolu te façon tadaaxul tadaaxul am na dëgg de mais nag dañ koy considérer comme tabaayun comme lii bokk euh, tawaafu léegi ñaari mooy kon 4 ak lan lañ bokk nga ne ma ñoom de bokk nañ nisf waaw mooy ñoom ñaar. tawaafaqa ala nisf ndax 4 divisé par 2 mais façon bi bu ñu ñëwee fii nii comme que dañ koy considérer mooy diñ ma a yow beneen chiffre bu nekk en dehors nga waxoon ma ne non sauf que fii parce que bu dee bu mel nii mooy tadaaxul la mais dañ koy considérer comme tabaayun c'est pas un vrai non dañ koy considérer comme tafaawuq tawaafuq maanaam tafaawuq tawaafuq c'est pas un vrai tawaafuq mais dañ ko koy considérer loolu nag moo tax dañuy jàpp moo même chiffre bi 2 mën nañ ko diviser par 2 damay jox 1 4 divisé par 2 dafa may jox 2 2 fois 4 non dafa may jox 4 divisé par 2 daf may jox 2 2 fois 2 4 euh, euh, kon ñoom lan lañ lan lañ dëppoo tawaafaqa ala nisf ñoom dañoo dëppoo ci moitié comme que moitié nag boobu ñu dëppoo bu ñu dëppoowee ala ala xam nga na laay def damay xool adadu ru'us mooy nombre de têtes yi war a doon ñoom chiffre ba fa ne moom lay diviser en deux comme que ñoom deux lañu lañu lañu suppos lañu lañu dëppoo laay diviser en deux lan ma jox moom moom laay garder mooy nekk juz'u sahmil mas'ala waaw kon ca kanamukaat ba damay fay def deux ndax deux la ñuy garder ndax règle bi lii nag beneen règle la mooy règle bu dee tawaafuk moo am xam nga waxoon naa la sànq réglu tabaayun ci inkisaar ba léegi tasxiixul inkisaar inda tabaayuni nuthbitu kaamila adadi ru'uus waaye nag inda tawaafuq lii mooy réglam déglul inda tawaafuq nuthbitu wafqa adadi ru'uus inda tawaafuqi nuthbitu wafqa wala wifqa wifqa adadi ru'uus mooy bu dee tawaafuq moo am ñaari chiffre yi man nañoo séddale ko ak beneen chiffre bien fii mooy même chiffre bi deux parce que tadaaxul la mais tadaaxul la boo xam ne no comme lañ la waxoon bu bu mel nii amee hein waxoon nañ la ida kaana adadu ru'uus akthar min adadi siham hein naatabiru tadaaxula suuratan min at-tawaafuq mooy lii bu dee ne nombre ñi ñuy séddale ñoo ëpp lañ leen di séddale même bu dee paire paire lañu te ñu mën a euh, diviser wu ñu mën leen a séddale boobaa kenn du considérer loolu mais dañu leen di considérer comme tawaafuq kon règle bi moo inda tawaafuq bu tawaafuq amee nusbitu dañuy saxal wifqa adadir ru'us mooy fa lañu dëppoo lañuy xool comme que ñii ci nisfu lañ dëppoo dañuy xool adadu ruus mooy nombre de têtes ya ña war a ñañ war a séddale mbir ma ñoom la ñuy xool ko que moitié lañ dëppoo ñu xaaj ko ci digg bi lam lay jox fii 4 la boo xaajee 4 ci digg bi xam nga bu doon la lay wute bu doon 6 boo ko xaajee ci digg bi lay jox bu boobaa 3 ngay retenir il faut pas tomber fii 4 la moo tax boo xaajee 4 ci digg bi 2 la 2 fee bu doon 6 la 6 boo ko xaajee 3 la 3. trois ngay retenir fii nag comme que quatre la deux ak deux la kon deux ngay retenir nga jël deux defal ma ko benn triangle benn pyramide mu nekk ci biir nga jël ko xëcc ko ba ca kaw six ba nekk bopp masala nga multiplier nga bind fa deux deux boobu ngay multiplier ak six muy deux fois six douze kon bopp masala bi day toxoo jóge ci six dem ci douze léegi ma ne la léegi séddaleel nga ne ma douze divisé par deux daf may jox six mooy plat li jëkkër ji am six lay doon mooy xaaju douze ndax nisfu la doon am yaay ji ma ne la damay jël douze divisé par six mu jox ma deux deux fois six douze ma def deux ma ne la léegi bi nga jëlee six plus deux muy ñaata huit léegi da ngay jël douze moins huit lam lay jox moom la quatre ashiqa yi di am nga ne ah xaara douze moins la ma jox ma ne la léegi quatre la la jox nga ne ma waaw ma ne la léegi nombre ñi war a jël ñi ñi ko frères yi ñaata lañ nga ne ma quatre mu waay ku nekk benn lay am ni la mu ngoog jeex na kon lii mooy misaalum tawaafuq kon ñu yem ni insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi mais beneen côté bi ida kaana tasxiixul inkisaar ida kaana ala akthara min fariq ah insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun